a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu rabbu azza wa jalla fi suurati tawba di suuratu baraa'a di suuratul faadixa ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim alladiina aamanuu wa haajaruu wa jaahaduu fi sabiilillahi bi amwaalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda allah wa ulaa'ika humul faa'izuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaam ñaar fukk bi mu ne alladiina ba léegi ñi nga xam ne ñoo raw fuuf te ñoom ñi nga xamante ne nee nañ daal ñoom daal ñooy nàndal nit ñi di berne daal lekk daal ci bernde ak tamit ne ñooy toppatoo miiru jàkka yeeg yi nga xam ne bërëb yi ñuy jaamoo yàlla waaye nag seen tànk du fa ñëw ñooñu moom xam nga ne suñu borom ne est-ce que kook yem naag ci nga xam ne dafa gëm borom bi tabaraka wa taala dëgg-dëgg gëm ba tax muy ñëw di dundal jàkka yi ak di fi ñëw di fekk julli di def lépp nga xamante ne nii xolam dafa takkoo li nga xam ne mooy jàkka gëm borom bi tabaraka wa taala nekk ci ndigalam yi tey sori tereem yi wal yawmil axir gëm bés pénc ta xam ne ne bés bu mujj boobu dina ñëw te dina fa dajeeg boroomam mu dal di koy fay ci lim doon jëf wa jaahada tamit ngëmam googu yóbbu ko muy jihaad di kër-këri bu jaree alalam bakkanam jotam ak njabootam ak lépp fi sabilillahi ci luy jëmale yoonu yàlla wii kanam ndax ñoo ñooñu yem nañ laa yastawuuna xam nga ne yemuñu de wa inda allahi fa yàlla bu dee ci nit ñi nag ñoom moom mu li ki ci boroom di ne moom moo féete kaw kooku lañ mujj moom lañ teg ca gannaaw wal iyaadu billah te boroom bi nag nekku fi di gindi nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ mu ne nag ñooñu nga xam ne ñoom moom yemuñu te ñoo gën mooy alladina mooy ñi nga xamante ne nii amanu ñoom ñoo gëm wa haajaru daal di gàddaay sabilillahi ci yoonu yàlla bi amwaalihim ak seen alal wa anfusihim ak seen bakkan yi bu ko jaree azamu darajatan ñooñu ñoo gën a màgg ay daraja fuuf inda allahi fa borom bi tabaraka wa taala wa ulaika ta gaayooyoo boobu humul faizuna ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gañe de yubashiruhum borom bi ne moom maa leen di bëggal rabbuhum ki di yubashiruhum dina leen bëggal rabbuhum seen borom bi rahmatin ci yërmande gu yaatu goo xam ne moom la leen di defal ak ajjana goo xamante ne moom la leen di xaare minhu bu tukkee fa moom war ridwanin waaye ak ngërëmam wa moom mooy non bi rahmatin manula teg ci ajjana ndax lii ñëw ci kanam bi rahmatin kon ci yërmandeem gu yaatu gi minhu ci xam ne rahmat ridwan ñoo féete kaw lépp wa jannaati nak ay aljana ñoom ñoo gën a màgg aljana rahmatullah ridwanullah moo ëpp doole fuuf ajjana li nga xamante ne nii nag moom la leen di xaare lahum ñeel na leen fiihaa ca biir ajjana yoo yi mën loo xam ne xéewal mën goo xam ne guy sax la de xaalidiina fiihaa bu ñu fa duggee nag dañu fay sax abadan ba faw kenn du leen fa génn ne leen génn leen seen séjour jeex na déedéet inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla indahu nekk na fa moom ajrun payoor ajrun pay azimun gu màgg màgg gu muy gu muy waajal ñii de yaa ayyuhalladhina amanu mu ne yéen nag ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla laa tattaxidu bu leen jàppe abaakum ñi nga xam ne ñooy seen baay yeeg seen maam yi wa ixwaanakum ak seen frère ak seen mbokk yeeg seen cousin yeeg seen cousine yi awliyaa a def leen ay parando inistahabbul kufra bu dee na ñoom dañoo préféré daal di gënale ak weddi yàlla alal iman imaani ci ngëm yàlla ci lislaam mooy ne bopp koo xamante ni sa mbokk la même bu dee ne yéen a bokk deret sa baay ji la jur sax sa yaay ji la jur bu dee ne moom yéeféer la kooku moom de toute façon bu leen ko jàpp li nga xamante ne nii mooy seen baay yooyu bu leen leen def ay paranoode ci wàllu diine ak wàllu pas-pas ak wàllu ngëm-ngëm lépp lu la sa borom xaraamal moom même bu dee sa yaay la bum la ko digal ba nga def ko mukk mukk mukk bu ko def de déedéet wayin wahin jaahadaaka la waxoon bu ñu kër këree yulli seen dayok coono ala an tushrika bi ma laysa lii bi laka bihi ilm fala tutahuma loolu la waxoon te suuratu sayidina luqman alayhi salaam ne woon bu dee dañoo kër-këri yëngatu te suuratu tamit na nga xamante ne nii gisoon nañ ko ba tamit ca ci saar yi nga xamante ne nii mooy al al al ankabut kene gis nga bu dee dañoo yulli seen dayo coono ngir lan ngir nga daal di weddi daal di may bokkaale loo xam ne yow amoo ci benn xam-xam wala sax nga xam ne liy bokkaale la ñu naan la defal ta muy lu xaram bañal falaatu tenxuma bu leen topp kon nag bu leen def li nga xam ne ay parandoo mooy àndal ak ñoom nag ci àddina bi ci njekk comme li mu wax wa sahibhuma fi dunya ma fi dunya ma'rufa nekkal ak ñoom àndal ak ñoom sa parents yi ci nga xam ne mooy sa mbokk yi ci du àddina ci njekk lépp lu ne nii day defar seeni mbir te du dem ci lu xaram nga man ko defal leen ko waaye nag lépp jàppaleen parandoo ba yow nga jàppaleen ba tax ñoom yi kéefër giñ ne ñu la ciy fexe di la defloo ay yu yàlla may mooy yàlla mukk kon mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen jàppee seen bàyyeeg seen seen ku seen frère yi ak si awliya def leen ay parandoo ak seen nday yi inistahab boobu dee ne ñoom dañoo préféré gënale alkufra gënale li nga xam ne mooy ak weddi yàlla alal iman ci ngëm yàlla waman yatawallahum képp koo xam ne nag dafa méngoog ñoom minkum ci yéen way ngëm yàlla yi fa ulaayka gaa yoo yële hum ci yéen humu zaalimuuna ñooy tooñkatu seen bopp yi dee kul waxal in kaana ndeem dafa nekk abaa'ukum seen bàyyi wa abnaa'ukum ak seen doom yi wa ixwaanukum ak ñi nga xamante ne ñooy seen frères yi wa azwaajukum ak ñi nga xam ne ñooy seen soxna yi waaye yéen jigéen jigéen seen jëkkër yi wa ashiratukum ak seen seen seen famille yi wa am ak alal joo xamante ne nii iqtaraftumuha da ngeen ko fàggu daal di ci investir def ci lu ne ba mu commencé di leen ko jural wa tijaaratun ngeen am am yaxantu ab commerce boo xam ne am njëndakum njaay moo xam ne ci ngeen ne muy dox tax saw na kasaadaha boo xam ne da ngeen a ragal mu yàqu bu dee ne loolu moo leen tax wa masaakinu waaye it ay dëkkuwaay yoo xamante ne nii ay terrain yu ngeen jënd jënd di di bari la rek di tabax fu nekk ñu naan am na fa le terrain yooyu am na fa kër wu na nahaa yoo xam ne yu ngeen gërëm la ahabba ilaykum bu dee ne yii ma fi tudd yëpp moo leen gënal minallaahi moo leen gënal sànci yàlla yi moo leen gënal ndigalu yàlla yi moom bu ndigalu yàlla yi taxawee benn ci yi taxaw nekk ci seen yittey bopp nekk ci seenu liggéeyu bopp ñu naan sama liggéey bee tax julli jot nag nga ne nga teg ko fële boo wàccee ne da ngay pakete loolu la borom bi di wax ne yow jàpp ngeen ne loolu bu dee moo leen gënal minallaahi ci yàlla ak ndigalam yi wa rasulihi ak ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen gënal yàlla ci boppam moo leen gënal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam wa jihaadin gënal leen jihaad fii sabiilihi ci yoonam di kër ci yoonu yu bi fatarabbasu bu dee loolu daal moo am kon nag négandiku leen xattaa ba ni nga xam ne yatiyallaahu la borom bi di indee bi amrihi ci mbugalam mi nga xam ne moom la dig ñi nga xam ne ñoo naan dañoo gëm te mbiri naafiq la ñuy doxal ne dañoo gëm yàlla xam nga ne lii nit julli du taxaw naan man yàlla oo sama sama njëga sama njaay nee ma ko gënal ah yama yàlla yonent ma lay sa salaam sama commerce bi ma ko gënal sama baay ma ko gënal wala sama famille ma ko gënal du ko wax waaye ay jëfam moo koy wane ñu boroom nag ne nag képp koo xam ne nii nga mel rek te tamit bu lépp chantier yàlla yi bu taxawee jihaad yi nga xam ne sa bakkan a war a dem wala kër kër joxe sa jot joxe li nga xamante ne sa doole ak sa alal yow nga ne doo ci def dara préféré ko du ñu wax rek ngay taafantaloo sama liggéey bi waaye sama terrain yi c'est que daa am ko ma ko war a surveiller sama kër yi bu ma bu ma demee kon du kenn moo ko yor te loolu lépp ay problème la ndax yow amul dara jàkk kenn dootu la fa gis ajjuma nga rey ko daanaka yow julli ajjuma génn na ci say biir parce que lan sa liggéey bi daal nga naan bon liggéey bee tax te loolu liggéey jaamu yàlla la waxoon naa la loolu moom loolu du luñ ci luñ doyal demewul noonu liggéey balaa nekk jaamu yàlla nit ki rek ci jaamu da ko ci yéene comme li yonent ma lay sa saam wax innamal a'malu binniyat dëgg dëgg jëf yépp ci yéene la tollu la la la nekk kon nag affaire yi loolu la kon nag bu dee yii daal yéen daal mooy seen soxna yeeg topp seen di nga gis ñoo xam ne moom seen jabar yi bañ amee soxna ba léegi yépp yoo xamante ni kat dañ ko doon bañ dañoo commencé di ko woyofal di nga di ut ay lay ndax lan ndax nob gu ñu nob seen soxna ba dof waaye soxna si ba amee jëkkër joo xam ne da koo faa moom yëpp doon bañ bàyyi muuru léegi ndax lan jëkkër ji ci boppam moo naan ko deel xeesal deel meesu mu nekk ci ba pare nag teg ko rek ci nee nañ ma topp ngërëmu sama sama jëkkër moom moo ko gën xam ne loolu waxi caaxaan la voilà sa gërëm sa yow sa jëkkër këram ajjanaam daa leer ba ku ajjanaam leeru nan lay mën a garantir kenn ñi li nga xam ne mooy ajjana waaye nga toog rek naan diw wala sa frère yeeg yooyu waaye xam nga manumaa ñàkk a def lii ndax bu niñ may mbamb mi damay topp wala niñ may gisa du baax quoi wala sama baay yeeg sama nijaay yi bu boobaa comme ñu waxoon Seydina Luut rek ne ko yow mii qad kunta fii naa marjuwa yow yaa saalihu bokk yow saalih de yow de gone yëpp yow lañ ci gënoon a am yaakaar alayka salaatu wassalaam wax yu mel noonu bu taxee yow lool nga bañ daal ñu ne ñu lay jéebaane ak tamit bon naan la yow ndekete yaa jàppoon nañ ne yaa fi gën ndeke yaa yées yooyu ngay bañ a dégg sa bàyyi di la ko wax wala sa mbokk yi gis ne ñépp a ngi def loo xam ne jaaduwul nga ne ah lu may def bon naa bokk rek ci muul bi noonu ay garaawul pour daal ngin ñi daal bënn indi coow ma ne loolooy coow nekk ci lu dul baax ngeen nekk ci dekk groupe te yow nga xam borom bi may la xam-xam boo ci niitoo man leen a leeral defoo ko loolu yow bu ñu pëtëxee te ñoom xamuñu yow yaa leen pëtëxal te di nga xam kon nag suñu borom ne daal yii yépp daal bu deen ak commerce ak njaay njënd ko njaay moo leen gënal daal li nga xam ne chantier yàlla yi digalu borom bi tabaraka wa taala tereem yi ak ndawam bi alayhi salatu wasalaam sunnaam dégg li nga xam ne had yoom ni mu fi nee woon wa jihaadin fi sabilihi ak di kër këri di rayante ci yàlla loolu daal yëlee leen ko gënal fatarabbasu kon xaar leen nag hatta yati yàllaa ba bi deen di bi am di ci mbugalam ni nga xam ne moom la njëkkoo ñi nga xam ne ñoo mel noonu wallahu ta borom bi laa yahdil qawmal faasiqiin nekku fi di gindi ñi nga xamante ne nit ñi nga xamante ne nii alfaasiqiina ñoom ñoo génn a topp kon nag borom bi lii la léegi nag loolu moo tax nga gis ñoo xam ne seen magasin yi day jekk borom bi taal ko gaa yi naan hé moom de nattu la ndekatu benn nattu sorom borom bi tabaaraka wa taala mi ne woon fatarabbasu comme ko njaayam ni moo taxoon du defal dara yàlla loo wax mu daal di zakat sax dootu ko joxe bu ñuy wax muy jox ay pexe ngir bañ a joxe borom ne ha fatarabbasu xaar leen léegi nag xaar leen googu ca la woon léegi nag lakk gii dal magasin bi du dara lu hatta yati allahu bi amri qad jaa allahu bi amri yàlla moo andi mbugalam moom ko tëkkoo woon mu doon bañ looloo ko dal ñii naan nattu la te du nattu way mbugal la ngir mu daal di koy jariñ balaa dee bu ko defee mu delluwaat wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin